ci taalibe yi gannaaw sant borom bi rabbal izzati ci doy waana ak julli ci rasulullah nabi rahma arrahmatul muhda leen nuyu di sant leen ndokkeel ci tari bi bis bi bu fekkee yéen a mën a fàq sax seen kon bisu tey bi jotaay bi ñu toog ñu ngi ci dajale ñu ngi yaakaar nga leen di ànd ndox yéen ñëpp di boole suñu xol di ñaan lépp lu mën a soq koo ci jotaay boo xam ne yàlla rek a tax. ak lislaam ak ñi jiite lislaam yaakaare ko def suñu borom defal lu ko ci ba def ñu bokk ci saw bi nga xam ne dañu ci takkal ëllëg ay galaat yoo xam ne ku ci bokkul ñeelu ci war nay guddi ak yoo xam ne moom luñ def gi mu ngi Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu wa ardaahu radiyallahu wa hafdahu wa ala nabiyyihi wa jazaahu Allahu xayran kasiiran ma yantahi ya rabbal aalamiin dégg ngeen ko suñu Mamour waxee dañoo baaxoo woon di ma yónnee thème te buñ ko yónnee ko mu jiitu suñu fi yàlla dogal bii ma dafa doxalee ni noonu biñ toogee fii rek waaw sëñ moom gën la waxtaanee ne xataa yi jamono bi kon dafa exposé boo xam ne dana war a mën a sindi ci xëy ay laaj lu toll ci ak kattan ñu nag exposé bi lan mooy war a doon maanaam ci këram tubaab ne kon dañ ko def Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ak lislaam ku ne lislaam tudd na Cheikh Ahmadou Bamba ku ne Cheikh Ahmadou Bamba tudd na lislaam lislaam mooy réew moo xam ne ku ci duggee da nga war a duggee la réew ma laaj nga joxe ko nekk ko fa bu yomal xiyaam nga bokk ci ña texe balaa yomal xiyaam bala ñuy génn adduna da nga xam loolu lépp mu leer nit ko suñu borom muy ban rek daf cee boole li ñuy tuddee roox boobu di leeru secret boo xam ne suñu borom tabaraka taala rek moo ko xam aarifoon yi ak roox yi yooyu daje nañ ci ne ñaar yi kenn xamul lu ñu doon muy seen sakal bu mu di roox ak xel xel xam nañu ni ñu yëngoo ni ñu xamee ci yëpp ni ñu jëfe ba mu xam doole la moo nekk ci nit te mun ñoo gis jëm doole ci xel gën koo yéeme gën koo réer roo dikkati raw ko nit kon duggee ci lislaam te lislaam war koo jox melo woo xam ne day dal di wuute képp ku nekkul ci lislaam ak yow na làmboo loola di zahir di baatin zahir bi mooy yar yépp it ki melo mu mel ne genn wàllu malaayika genn dundat li ci des di secret bi muy wow bi ma waxoon mooy liy sax mooy liy des li fi jóge mukk bu waxee ne suñu borom tabaraka wa taala bi mu waxee ci alxuraan ne bis bu ñu ëffee bufte bi lépp lu soobul yàlla léppay neen lu lim juróom-ñaar yi nga xam ne nee ni ñoom rek ay des dañu arwaax yaa nga ca arsa kursi ajjana ak safara la wax ruux min aalami lamri laysa min aalami al lii dafa roo nag ba mu dellu ca cosaan na mu cosaanoo woon di ko xam yàlla di ko jege yàlla di ko yàlla neex di koy bànneexoo leeri yàlla te benn tomb gàkk bu ca nekkee am lu mu wàññi ca bànneex mag ba kon dikku àdduna doomu aadama sas na ko sas wu doy waar islam nag kon muy diine joo xam ne bàyyiwul dara ni mu mujj ñëwee ci diine yi nga xam ne dafa dem ba doomu aadama ci yokk gi muy yokk ci la bu nekk ci xam ci mën ci pexe ci bari itte ci bari luy daje ci moom ak lu koy itteel bay dox diggam yàlla ba nga xam ne ci la gën a naqaree defare ñu indi diine ji gën a mag ci diine yi muy defar doomu aadama muy lislaam suñu borom nag ne wa ñëpp terre xayral islaam yi képp koo xam ne sax nga jënd diine ji dul lislaam nga ñëw fa kanam suñu borom du ko nangu mukk ndax lislaam doomam la defar wutu mujjub jamono ñu ko sallallahu alayhi wa sallam leerale ba tàyyi ndax moo mat mat koo xool lislaam nag du ràpp xol yi nit ñuy ràpp ba diggee ñu naan tëj dib mu jël dib ñii su borom di tànn di leen nege ay jamono yu diine ji dem ba ràpp ci xol yi mu di leen indi ñuy ci ay xol xol war a texe ba ñu mel na gën defar leen mu jël di doone yooyu ñu lim sallallahu wax ci hadis ne téeméeri at bu nekk suñ borom dana yebal koo xam ne muy dikk beesal diine ji ci xoli nit ñi waxtaane nañ ko ba tey ñetti conférence ba ñeent yoo xam ne bu ci nekk loolu moo doonoon thème dafay yaatu bu ci nekk bokkul ak morom kon ci biir cadre l'islam suñu borom di sàkk jëmm yoo xam ne bu ñu ñëwee ñooy buntu bi yërmande yàlla ci kaw suuf ñu am melo woo xam ne moom lañ leen gatleel ay charte yoo xam ne dara du ca manqué te bu ñu dikkee fekk jamono gën a yàqu la ñu gën a mate ndax ki gën a mën mooy ki mën a defar ki gën a yàqu ki gën a mën mooy ci fekk ki nga xam ne li jëm ci moom war koo yàq doole ju xëjul fenn la amee ànd ak pexe yi xëjul fenn booleeg matale mu dikk taxaw diggante loola di yàq ak li mu bëgg a yàq ba dàq ko ba mu dem ba duñ ko gisati mu far ko ba jamono dikkaat jeneen yoo xam ne suñu moroom war naa indi keneen mu nekk mu jaddit maawi li mu mu indi ay charte ci ñoom te bu ñëwee day doon koo xam ne day sell biir bitti ba nga xam ne aarifuna billahi buñ ko xoolee xaala bi nga xam ne mooy wër bopp nit nga xam ne nitu kese du ko mu mel ne li ñuy wax allo weer bi ñu naan weer yi feeñ ci na wër ngir wow def cercle nga xam ne gàkk bu ca nekk lu mu tuuti tuuti dañuy jàlloog moom nga xam ne bu fekkee ne benn benn gàkk nekku ci nga xam ne xool nit ki kon mel na na gën na nga xam ne bu rasulullah sallallahu alayhi wasallam doon ñëw bu ca sikk dara du ca yedd dara kooku mooy ki nga xam ne mooy gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam fu ko ne fu mu ko neexee ndax sell gi mu sell kooku nag ci biir ñooñu la ñuy tànn mujaddid waaye mujaddid day fekk mu koo xam ne dafa boole alquran ak hadis xam ngeen ne alquran lu xóote xóote xóote lu jéggi dayoo la lu diis la waxtaane nañ ko ay yoon yoon yoon suñu borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko inna sanulqi alayka qawlan thaqilan noo ngi wàcc ci yow wax ju diis ne لا أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشع متصدع من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يفكرون bu fekkoon ne alxuraan mu ànd ak secret ba aaya ji ànd ak secret bi wala benn baat bi ànd ak secret bi wala benn xaraf bi ànd ak secret ñu wàcce ko ci montagne ba gën a dëgër nga gis muy fett di toj ba mokk kon lu diis la sallallahu alayhi wasallam boo aaya daan wàcc bu fekkee mu wàcc gëléem gi gëléem gi dootu ko àttan bu gaawoon tuur yées rek tànk yi dem bu tegee poojam ci pooju nit walla loxoom bu gaawoon a xëcc pooju nit ka damam kon muy lu diis foor lu xam ne kon alquran dafa am lu ñuy wax ruux ni ki jëf jëpp jëf amee ruux ak yéene ni mu amee ruux xam ne ruux la ñuy peese dispéñ ci ba ndax jëf kenn mënu koo gis jëf duñ ko gis amul jëmm bañ di ko peese waaye ruux gi la ñuy peese alquran nag moom dafa nekkul mulki nekkul malakuuti jabaruuti la meloo la ci melooy suñu borom bi tabaraka wa kenn mënul ne du yàlla kenn mënul ne yàlla fu mu jógee lu foora foora foora la Seydina Jibril alayhi wasalaam bu jubee yonante bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak aaya ji rek yonante bi daal di sotti ko amee meloo malaayika mu di mën a dékku secret aaya yi benn aaya rek dana wàcc ñaari aaya dana wàcc ñetti aaya ba ci fukki aaya benn aaya it mën na wàcc gën gudd fukki aaya yi dajale ñu ne jëm ci nga xam ne mooy ñëw beesal diine ji ci xoli nit ñi diine ci boppam du ràpp xoli nit ñi ñooy ràpp diine du màggat du yàqu xoli nit ñooy yàqu boo gisee ñu naan diine yi ak ak biyaanu samawiya maanaam religion révélée diine day dem ànd ak dund nit ña fa ñu toll ci xam ci civilisé adduna bi toll fi ñu indi leen diine ju tollook moom bu ñu demee ba yàgg ñu fàtte yokk wàññi ci tey ba diine ci dootu leen jël mu mel ne euh, léegi garab goo xam ne mënatula la faj ci feebar ndax dañ koo kooj yokk nañ ci wàññi ci li ci amul solo ba nga xam ne mënatu la faj nit ki fokk ñu indi kon garab gu bees tàq di ko faje ci feebar loolu la diine yi mel lislaam di kon diine ji nga xam ne mooy faj ràggi doomu aadama yépp ràgg buñ ko dee wax ci diine du ràggu yaram docteur bi du docteur bi faj ràggi yaram yi ràbbu xol la ràbbu maanaam tilimaayu roox kon docteur bi nga xam ne mooy faj loolu bu ñu ko seetee dama ci gis ay xaaj mu jëggit moom wax nañu ne ay chartam boroom day sell sell gi ma waxoon xam alquran xam hadis nekk ku jub ku ñëpp wóolu di ko doy di ko xam ne diine ji ci leeru xol gi nga am lu ci bokk rek sa xol koy njëkk si nga titi ko jaj jooyu luñu lañ leen léegi nag ki nga xam ne moom la ñu bëgg tudd léegi ci biir lislaam tajdiid boobu def cee am am gu mel ne ñi ñuy wax ne ka mujj ka ñuy tànn ngir yàqu ba yàqu yàqu ba gën a mag ka ñuy tànn nga xam ne moom moo koy mën a defar ni ñu koy tànne ci kattanu kooku ak mën-mënam ñu natt ko ca yàqu-yàqu ba du kon mu jël bu ne mën ngaa ñëw aaxiru zaman def tëj ji nañ ko mënoon a defee mu ne kon sëñ Tuubaa boo ko dee waxtaane bu la neexee nga dugg ci tëj ji da nga wax a wax a wax a wax ba sonn bàyyi te du jeex du xaar nga dikk ci kummalul awliya yi nga xam ne ñoom la suñu borom dénk secret yi gën a màgg ñu fab ñu àttan jaam ñi àttan seeni diis diis mën a faj seeni ràgg te duñ ci sonn duñ leen jàngal duñu leen defal dara jox leen ay secret yi wird yoo xam ne awraat yi benn wird bu ci nekk mu ngi jóge ci suñu borom tabaraka wa taala jaar ci jibril jaar ci rasulullah sallallahu alayhi wa joxal leen ko boppam ci waasita maanaam amul benn waasita bu nekk ci bu nekk ci diggante bi jëmm ji day ñiin yonent bi sallallahu alayhi ngir sell bu mu sell ak set gi mu set ak farlu gi mu farlu suñu borom bëgg ko bëgg ka nga xam ne moo sut ci bëgg gu boromam mën a bëgg jaar bu takkoo yonent bi sallallahu alayhi boole yow am kàttanu ruu boo xam ne mën na ëmb ruu yi nga xam ne ñooy daje moom mu ñëpp ci jamono suñu borom ñooñu ko bu ko defee wird woowu soog a ñëw wird woowu ànd ak ay chartam kooku nga xam ne dafay nekk xutbul xaw si suñu borom dénk ko secret wird ñu ma ko waxee jaare Jibril jaare ci yonente bi sallallahu alayhi du nekk mu jaddit mu gis sëñ Tuubaa mu jaddit nekk mu as su tariqa am secret yi mu gis ne mu ñu ñëw ci mujjub jamono fekk yàqu-yàqu gën a bari gën a dindi doomu aadama am lu bari lu koy xëccoo li xam ne mooy sell sellu lislaam dikk fekk li nga xam ne mooy yooni seytaan yi yëpp ubbiku seytaan yi xam ngeen ne day gën a bari doole ndax day gën a bari su mbon daf koo jox tey bu góor ak tey bu jigéen fu mu toll di booloo fu mu toll di jur lu dul jeex te kenn du ci noppalu xam ne seytaane waxtu wu muy noppalu li yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen di yendal ndax seytaane kat du seytaane du yendal xam ne kon moom du noppalu mukk mukk mukk fu mu toll mu ngi yàq am nag li dimbali yoo xam ne mooy tax lam tëlewoon dem mu mën ko tey te li mu mën tey bu ëllëgee mu mën du ko ëpp te xalaatam yëpp kàttanam gépp pexem yëpp yàq yàq yëpp ci doomu aadama la ko jëme ndax añaane ko bis ba nga xamee ne suñu boroom tën na aadama ni ko sujjóot ci te mu jàppoon ne moom iblis moo gën ñëpp waru la sujjóot ci kenn dañoo war di sujjóot ci moom waaye waru la sujjóot ci kenn mu dal di añaane kooku ba ne suñu borom haada alladi karramta alayya la in axartani ila yawmi alqiyamati la ahtanikanna dhurriyatahu ila qalila mbindeef mii nga fonk ba yëkkati ko teg ci sama kow maanaam ba di ma sujjóotloo ci moom boo ma yéexee bañ ma rey day ba yowmal xiyaam sëtam yépp danaa leen jaaral ci yoon bi gën bon mooy yoonu safara yoonu musiba suñ borom ne ko du ma yéexale ba yowmal xiyaam ndax bu yowmal xiyaamee dee xewi kenn dootu dee waaye danaa la yéexe ba ëfu bufte bu njëkk bi ëfu bufte bi ulamaa yi wut na ci ñii ne ñu ñaari ëf rek ñu ne ñett la xam ngeen ëf bu njëkk bi buñ ko ëfee qiila yawma yafirru l-mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi li kulli imri'in minhum sha'nun yughniihi am nañu ko dul fekkee ñi muy fekk ci jamono ba xam ne ubbi nañu buntu tuub géej yi di tàkk asamaan yi ñu kukk lëndëm biddiw yi di fàq di dem di wëndeelu tiis woowale am nañu ko dul fekke mi nga xam ne benn tomb ngëm nekkul ci seen xol ñoo koy fekk ñooñu la tiis woowu ñëpp di dal buñ fa jógee nag gannaaw euh, jamono jooju nga xam ne mooy ëpp buftu bu njëkk bi ak bu mujj bi dañuy wax ne ulama yi dañ cee wuti ñii ne ñeen fukki at ñii ne téeméeri at bu fekkente ne dem nañ ba ci ëpp ñaareel bi nga xam ne ci leen ñëpp di dekki ñu daje ci bërëb bi bu boobaa wujuhun yawma idhin naziratun ila rabbiha ila rabbiha naziratun naziratun ila rabbiha naziratun wujuhun yawma idhin basiratun tanzuru ayyu shay'in ahsana bu boobaa ñii wax naan yawmal qiyaam kenn du tal kenn te dañoo jaawale waxtu yi ndax ay étape la am na jamono yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko nangami béréb ñetti béréb juróomi béréb ci wuuteeg riwaayaat yi kenn du tal kenn waaye loolu day weesu day weesu. am na xadis yu bari yu dul jeex yoo xam ne bu ñu ko waxee ngeen xam ne yomal xiyaam la muy tiis tiis am na ñu muy ëmb li ñuy wax it xett li yomal xiyaam ndax xett gën a yombe xett yi ndax li ñuy xett fii ci àdduna mooy defar defar nit ki ba defar xolam ba dox digganteem ak lépp lu koy lor xett li nag yomal xiyaam moo gën a yomb ndax bu keroogee ba ñu waaye mënatu okul yow mënatu okul unaas bi imaamihim bu keroogee nee ñu yemul ci yonent yi ndax yonent yi seen bopp daañu ne maa ngi bëgg jàdd yoon bi léegi nanu dellu ci maa ngi bëgg a euh, <laughs> nanu dellu ci. <laughs> Hmm? baax na d'accord yomal qiyaam kon bu fekkente ne jëmm yi dañuy woo yonent yi. yonent bi rek yu taxawalal ne la yow na nga def ak nañ la yónni woon ci ñoom ndax wax nga leen la ma leen waxoon mu ne waaw waaw xeet woowa ne déedéet waxuloonu dara de noonu waxuloonu dara ah werante ngoog ana lu leen di àtte mu ne jullit ñi Muhammad sallallahu ak jullit ñi apaaw yéen jullit ñi fekk mu leen ko lu leen wax ne yonent bi Muusa wala Ibrahima wala Isa wax nañu lañ ko yónni woon ñu ko danoo jàng alquran suñ borom netti li nu ñi ngeen doxale nu xam ko waaw ah, wax suñ borom nag ku nekk gëm na ko xam ne si rawatina booba rawatina booba waaye nag ba tey yow nag wa kullu unaas bi yi dem nañ bëre lépp loo xam ne nit siiw na ca ko ña ca siiw mën ñëpp ak ña ko ña cay topp bu keroogee kookaay jiitu ñooña topp ca ndax ñoo bokk benn àtte bu ñu fa jógee mën na am na ci beneen imaam bu ñu toppati waaye loolu yëpp ramm ay darajaat la dafa gën a am yu yéex am yu ne ci nit ba nga sonn am yu gaaw am na rammuy sukuraat ci sukuraat foofu nga xam ne ba tey aaya ji ne ñu dana fi dellu sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq nit ko bu tolloo ci sukuraat kumpa yépp ay wuññiku mu janloog secret yépp mboolem lu ñu ko doon wax mu gëm ko wala mu ñàkk koo gëm dana ca tëg bëtam mu wóor ko ne li ñu doon wax a ngi nii kat dëkkati diggante boobu waxtaane nañ ko ay yoon la fay xew suñu borom dong ko xam ay xew yu bari mën na yàggee ci nit ki ne téeméeri junni at mën na gaawee ci nit ki ne xefinu bët xefa xippi waaye bu boobaa bu jaam bi tolloo foofu alquran dafa ne wa kulla insaan alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi wa nuxriju lahu yawma alqiyaamati kitaaban yalqaahu mansuuran doomu aadama bi li muy def li muy wax lépp bind nañ ko ci téereb xolam waaye lu tax nekk gi mu nekk matériel te matière du gis mukk spirituel li nga xam ne borom matière bi bu demee ba nga xam ne rawxaaniyaam maanaam spiritualité am not na euh, jismaaniyaam maanaam not na yaramam not yëgi yaramam ba nga xam ne àdduna leer gi ëpp na doole fuuf jëmm ji bu baax nga xam ne day jàlloog malaayika yi mën a recevoir malaayika mën a wax ak moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne lawla anna shayatina la yuxawmuna ala qulubi bani aadama la naxaru ila malakuti samawati bu dul woon ne seytaane yi dañuy biiw xoli jullit ñi xoli doomu aadama yi kon ñuy jàngloog malakut muy le royaume spirituel de Dieu ñuy jàngloog secret suñu borom yi ak yi xew yépp di jàngloog malaika yi bi mu ne bis ba mu ne ñu ngeen di mel bu ngeen toogee fi man may waxtaan ngeen di ma déglu may waare ngeen di waaru génne seen xol ci àdduna du delloo seen xol ci yàlla bu ngeen ko mënoon a wéyee da ngeen di saafoonteeg malaayika yi ci mbedd Madina waaye am na ci sahaaba yi ñu ko def Imran ibn Husayn moomu demoon na ba nga xam ne day nuyoog malaayika yi di leen gis te am nañu ko ñu bari ñu ko féete kaw xam ngeen xulafa aw larba ak ahlu saqifa ñu ñu doy waar waaye bi nga xam ne benn bis suñu borom nattoone ko ak taab bu méttee métti mu dal dem ñaas ko ba mu ko ñaasee gisatul malaayika mu naqar lu ko di ko jooy di tuub ba suñu borom tegati ko taab ga mu del di gisati malaayika yi mu bañ koo faj bàyyi ba suñu borom wéral ko jëmm ji nga xam ne ma ne kon rawxaaniyam mot na jismaaniyam ba ëpp ko doole ba leer gi nga xam ne li muy yëg lu ko leer gi wan moo ci ëpp li muy yëg ci yaramam lu néew doole la te ay jamono lay doon day am jamono yoo xam ne du yëgati dara ci àddina du xàmmee suukar ak kaani du xàmmee safara ak glace ay jamono lay doon ko continuer ndax yonent sax yonent bu mu doon bi gën a fii ay bés du lekk du naan mu génn àddina kon nit ki dana dem ci melaw malaayika waaye ay jamono lay doon jóge ci dellu si ci meloo doomu aadama li gën a bari ci jamono xam ngeen ne yonent sax li tax ñu naan yonent day wàcc wàllu yu day yéeg moo di wàllu yu fii mu ngi dund gën a jege suñu borom di ko gën a xam yonent nag xam suñu borom ak jege ko ak bëgg ko la judduwaale am kiiraay bi mu nekkee ci biir mais bi mu génnee bi mu ñëw ci àdduna lan mooy liggéeyam du ca gi moom muy defar boppam di di combattre l'âme charnelle maanaam di xeex ak bakkanam ak seytaane ak dunya déedéet loolu weesu na ko moom moom bu ñëwee jubal bindee fi rek mooy liggéeyam ndax moom àgg na ba noppi jëmatul fenn bi nga xam ne nag kon moom suñu borom wa taala bind na mbindeef yoo xam ne moo ñoom lañ tuddee ku mënul awliya mooy ñii yéeg ba àgg ba tey nag ñii yéeg ba àgg daañu dellu si ñoom ndax wàllu yi dana dem ba nga xam ne bu àggee ci tëmkin dëgg dëgg dëgg dëgg nga xam ne dara mënut koo tàggale boromam dara mënul la tee muy xalaat boromam wala mu di ko yëpp di ko bànneexu bu boobaa day dellu si waat na moom it ba niroog nit ñi waaye ñenn ci wàll yi ñoo ci àgg buñ seetee mu jaddi doon yi ñu teg leen fii peese Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu ci yan mu yéen gën a réy la yéen ndax nit ki kat fi kàttanam toll rek lañ koy yene yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñi gën a metti balaa gën a metti musiba gën a metti ciis ci ñu yàlla gën mooy yonent yi gannaaw bu yonent ci gën a sës ñi ci gën a sës ñu ci gën a sës ba ba ñu ak si julli ci kese yi xam ni kon nit ku nekk suñ borom dana xam lam àttan mu yen ka ko dana xam lam yelloo mu jox ka ko te du dugal dara foo xam ne waru fa nekk te suñu borom kat su ko neexoon mu won la dara fi mu nekkul su ko neexoon mu won la dara foo xam ne loola nekku fa mën nañ ci am ay misaal yu bare bare bare waaye dafay génn mawdu bi dem na ba ci bi nga xamee ne ci zahir boo demee seet ci mel seet léegi ubbee seen le système solaire bu ci galaxie yooyu yëpp da nga naan ana fu arraché kursi yu nekk waaye kii raay la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yëngal bi ne bi aaya ji wàccee naan wa jannatu arduha ka ardi samaa'i wal ardi àjjana yoo xam ne mu ngi yaatoo ne asamaan ak yeeg suuf yi ñu ko yooyu yahud bi ne ko waaw kon ana fu safaray ne mu ne ko way xaka iza jaa al-layl fa ayna yakunu an-nahaar ah xanaa dafa dox bu bu guddi ñëwee ana ba bëccëg di ne loolu mu ngi wane ne àjjana suñu borom mën na koo xajal ci sama nëb bii sama loxo bii kon euh, loolu moom laa wax ne bari na lool ay misaal yoo xam ne dafay xam xamle ne suñ borom mën naa wane lenn fu mu nekk mën naa wane lenn fu mu nekkul ndax bu temps ak espace bu amatul bërëb amatul temps amatul lu nekk mën na nekk moo tax ñii yéemu ci naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laylatul mi'raj bi mu demee ba ard ndax ruuxam rek rekka dem wala jëmmam a dem wala gént la loolu lépp ci buñ seetee ulama yi bari na wax ji ci nekk wax nañ ko waaye lu ci nekk am nañu tegtal yu leer ci ne jëmmam moo demoon xëy na fii du place ci TGP waxtaan misaal nañu li nga xam ne mooy wane ne jëmmam bi ñu xàjjale l'isra ak mi'raj jógee Madina ba dem Quds Jérusalem loolu ñu ne wala yenn si yenn si loolu jëmmam la woon waaye li jóge foofu ba xasratul Quds ruuxam euh, demul jëmmam demul wala wala gis-gis la maanaam vision rek bu ko suñu borom ayib xanaa loolu bi nga xamee ni yéefar bi dafa ñëw ne ko moo ne ko mu ne ko yow da nga ne dem ba asamaan mu ne ko waaw mu ne ko yëkkatil sa tànk bi mu mu ci des te teg bi ah loolu mu ko mu ne ko yow mënuloo yëkkati sa ñaar tànk ñi bañ jóg bañ bañ bañ teqali suuf si nga ne dem nga asamaan mu ne ko déet bul juum mosuma la ne yéeg naa dama ne dañ maa yéegal laa la wax mosuma la ne rañaa dama ne dañ maa rañaane loolu tegtal la nag bu fekkonte ni gént la mu ne gént gént moom ku ne xam na ko ku ne ñëppay gént bu fekkonte ni def ne ko sama ruuxa dem du leen jaaxal coow li lépp lim wax ne moom ci jëmmam moo jaare xuds yii gént la weddi du am te amoon na ñu demoon ba nekk jullit te bi ñu waxee loolu seen xel mënu koo nangu ñu daal di euh, wëlbatikuwaat génn ci lislaam suñu borom leen ah wax nañu kon ci na mu gën a gàtte rek tëj diit waxtaan nañu ay yoon lii ay chartam waxtaan nañu itam ku mën awliya yooyu nga xam ne ñoom la ñuy dénk ruuxi jaam yi jox leen secret yoo xam ne mu ngi ci biir wird yi nekk ci li nga xam ne noonu la qadr nekk ci biir weeru koor bi ni nga xamee ne saa si ñuy wax ci ajjuma ñu leen takkusaan la ñu leen waxtu la nga xam ne dañ ko nëbb muy secret yu rëy yu ci nekk ñu bëgg jullit ñi farlu di dàkk waxtu yooyu ak saa yooyu di ci jaamu yàlla ndax loo ci ñaan mu nangu te jaamu yàlla gi nga ciy jaamu moo ëpp doole fuuf jaamu boo jaamu ci beneen bis wala beneen waxtu wala yeneen i jamono mbir di itam amee secret yu mel noonu xam ne bu ñu ko mu nekk ci biir wird wi wird yi ci nekk nag amee sa amee ki nga xam ne moo indi moom lañu jox wird wi wala yu ñëw indi woo wird may boo mën am li ngay def ci nit ñi dana dem ba jeex waaye bu ñu la joxee wërd dañu la won ne danga ngaa mën a continuer ba ba saa taxaw feeg jullit a ngi am feeg ñi ngi lay gëm dëgg la euh, wàll ñu ñàkk ci jamono waaye nit ñi dañuy dem ba dootuñu yeyoo xam leen bu ko defee suñu borom def leen def ñu nirootu nit ñi ba doo leen mën a xam ne benn tegtal li ñuy wax naan xam suñ ci wax na ko ci masal ko jinaan fi wa taala anhu ne xam yàlla moo gën a yomb xam wàllu ndax wàllu yu da ngay jànloog moom ñu ñoom nit ñi ci lépp ñu ñoom yem ci lépp te dañu dem ba dootu ñu yeyoo xam leen bu ko defee suñ borom daf leen def ñu nirootu nit ñi ba doo leen mën a xam ne benn tegtal li ñuy wax naan xam suñ wax na ko ci kosal ko jinaan bi radiyallahu taala anhu ne xam yàlla moo gën a yomb xam wàllu ndax wàllu yu da ngay jànloog moom mu mënuñoo nit ñi ci lépp mënoo yow ci lépp di xiif di mar di fàtte di ñàkk di sonn di tawat di wér di bëgg lu mu amul di sàkku amul di ñaan mu bañ a nangu di ñaan mu nangu ba nga xam ne mënoo ko ràññaleeg sa bopp ci lenn lu dul noorul basirati moo la ko mën a xam ne te am bari na si ñoo xam ne noorul basirati mënu tax sax nga xam leen lu dul ñi nga xam ne su borom daf leen def ñuy buntu yërmandeem ci kaw suuf woote loo leen nga xam ne ñooñ bu ñu xasee ba la ñuy bu ñu ko wootee ku ko weddi mel nga day weddi nga yonent bi suñ tubaa jox na zimaamul wara asri ladallaahi fi yadi bu wax naan ajru lladi naazaani walam yatub shaqawatun tadumu fi ummil kutub képp koo xam ne xëccoo ngaak man te tuubuloo ko sa pay mooy texe di guñu dund ca lañuy téeree te di kenn du ko fa ki nga xam ne nag suñu borom dafa xam ne kii moom weesu na yàqule weesu na lépp te xaritam la boo xam ne ca azal ñëm njëkk a tànn ca lañ bokkoon mu wóor loon ba fab secret yi ci seen loxo wóoru ci jaamam ñi ba def ci xoli jaam yi ni mu waxee ne suñu borom jox na ma xoli way texe ñépp suñu borom nag sol ci moom yërmande joo xam ne lépp lu yàlla bind lu yàlla bind jàngal rahmaani rahim yaa malikal mulk yaa jalla an qawadi irham jami al wara yaa hadi radaa shariyan dañu ku dul jullit kenn sañu koo ñaanal texe bu deewee kenn waru koo jullee moo ne yonente bi sallallahu dafa ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina loolu fu mu ni xamul ne suñu borom tabaraka wa dafa am dafa am melowoo rahman melowoo rahim rahma maanaam yërmande ji ñu xare ci rahman dindi yëpp ci yem julli tëdd yee farat luy dund te du jiital luy naaw ak dox ci suuf luy wax ak lu dul wax yëpp la yërëm kenn ku ne la wërsëgal dana la aar ba sa àpp jot dana aar ci lépp loo xam ne bind ko ci yow nga lii dana la dal xam ne qul lan yusiibanaa illaa maa kataba Allaahu lanaa wa mawlaanaa yërmande jooju moom ñépp la ko boole mooy ñeenteelu mbëggeel bi nga xam ne bëgg na ko li mu bind ñeenteelu mbëggeel googu mbëggeel bu njëkk mooy ñu ñu bëggoon ci azal nga xam ne daf leen a tànn bëgg leen def leen ñuy ngir ñuy alali boppam alalam moom nga xam ne alali yàlla lañu mu yonent yi ak aqtaab yi ñi ci tegu di ñoom itam ñoo xam ne ñoom la bëgg mbëggeelu ñaareel gi nga xam ne bëgg na leen fonk leen teral leen def leen ñuy woy texe ba abadan ak luñ mën a def rek ak ci ay ci ay bu ñu mën def sàggan bu ñu mën def bala ñuy dee rek daañu tuub dee ci ngëm te duñ deexaale mbañeel ci seen xol bu dencal benn mi mbindeef mbëggeelu ñetteel gi képp ku dugg ci lislaam mbëggeelu ñeenteel gi lépp lu mu bind ci loolu la yàq xaraame yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk kuy jàpp di sotti ndox mu bari mu ne ko wattul yàq mu ne ko ah ndox sax yàq ngi ci mu ne ko boo newoon ca tàkku géej ga di as ci géej gi di di jàppit yàq ngi ci ndax suñu borom def koo bind xamuloo lu tax mu bind ko bind bu mu ko bind bu doon bu doon suñu borom bu doon bi def dañ ne daf koo soxla xamuloo lan la ko soxlaa boo ko aajowoowul waa suñu borom tàggatal na doomu aadama yi yu bind ma fa yëkkat ma leen teg ci kaw yeneen bindeef yi wala xam karamna bani aadama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa lam yusrifu kon suñu borom yëkkati na doomu aadama ndax waaye nag lépp lu bind bëggeelu ñeenteel boobu bëgg na la ko nga xam ne boo ci amul soxla boo ko yàqee danga ko layoo boo rombee benn ñax day woo ko dara nga ne ko xufet dagg ko ndax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi lépp loo am rek mu ngi sàbbal suñu borom tabaraka wa taala ñi nga xamee ne aarifoona billahi suñu borom dafa leen di feeñu ci bépp atome ci adduna même pépp suuf yi bu nekk ak pépp lépp lu am suñu borom dana leen ca feeñu fu ñu toll ñooñu nga xam ne àgg nañ foofu dañu naan bépp zarra ci ñoom moo ëpp darajay junni sibi aarifoona yooyu mooy aarifoona yi gën a kawe kon suñu borom tabaraka li tax mu bañ yàq li ngay gis di ko xeeb xamuloo lu mu doon boo demee secret bu réy nga ca biir ndax mu ngay sàbbaal su borom tabaraka wa te boo ko daggee wàññi nga leeru sàbbaa nga ndax jëpp jëf ji mu doon rek dafa am leer guy jolli koo xam ne leer ga ci la aarif bi xamee jëf ju ñu nangu ak ju ñu nanguwul ci lay xamee aji texe ak ñàkk aji ñàkk texe ci lay xamee lu dagan ak lu daganul Muhyiddinul Arabi alfutaatu makki bu mbind gis bu njëkk bi fiq rek la te nee mosu koo jàng waaye nee na ko su borom xamale lu lu néew lay doon dana di am dana di am ndax aarifoon yi dañoo bokkul ay naanuwaay kii day wax ay waxam du ko bokkaleeg kenn ndax xamu naa ne xëy na moom naan waaye su moom kenn xamul ñu mu toll kenn xamul ñu mu toll moo tëpp suuf yi ak naan waay yu kenn dul naane ak naan waay yoo xam ne ñii rek a ci naan ak naan waay xam ne ñii rek a ci naan nga koo xam ne dana naan ci naan waay yëpp xutbul xaw rek mooy ki nga xam ne kenn ku ne dana bokk ak yow sa maqama bokk ak yow sa dawq maanaam sa distation bokk ak moom liggéey yëpp bokk moom ba noppi nag doon na yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kenn kenn la mu yelle ci moom léegi mujaddid yi dañuy beesal diine ci rek amuñu benn responsabilité ci nit ñi bàyyi leen bàyyi nit ñi rek ñoom ñu def seenu forlu ak seenu góor góorgóorlu seenu jaamu seenu sàggan ak yooyu waaye nag gaa ñi nga xam ne ñoom la suñu borom dénk sakara bi nag bu mag bi ni sëñ euh, Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa ñëw ngir defar nit ñi ci baatin ak ci zahir mënuloo defar ay nit fekk di rëy ci ñoom moom mu seet murit yi ndax woyof nañu wala déet nga xamal que yéen mel parce que yéene suufu bëgg gi nga xam ni ak gëm gëm ci boppam toujours mu di ko waxtaane naan mooy buum gi yeewu taalibe bi ci sëriñ bi ngëm bi ci boppam rek ngëm moom lu ama ama am solo la ki gën a foor bu doon yonent yi boo ko gëmul doo ci jëriñu ki nga gëm nag wàllu bi gën a mën a defar nag mooy fexe ba nga gëm ko ndax mu gën laa mën a jëriñ benn euh, doomu aadama boo xam ne dafa nekkoon murid sadiq murid sadiq mooy lan mooy nga xam ne seet na ba xam ne suñu borom tabaraka wa taala na màgg koo xam ne foor foor koo xam ne rëy rëy koo xam ne mbiram diis diis koo xam ne te ca inna arab na la maanata ala samawati wal ardi saxante woon na man rek su mborom ne bu ma ñëwee adduna ca yow ma alastu danaa la jaamatu du ma la moy mu seet loolu ñun diisee mu xam ne moom ci dara mu xeeb boppam xam ni mën la xeetli boppam mën la musal boppam mën la texeel boppam mu jóg nag ne naa seeti ku ma mën a xeetli kooku mooy muridu sadiq nga xam ne dara ci adduna taxatu ko jóg xolam bi dara lu dul yàlla ak na mu muccee bu dikkee ci sëriñ bi ngëm ak coxeel mooy di koy gaaw a fàttali ci sëriñ bi ngëm moo ji ndax bala nga koy sopp sopp nga ngëm gi nag si li sëñ bi wax ci message bi dinaan mu ne la man yàlla ñu ci bari xam ne boo leen woowee nga nekk gën a soñ ca penk xet li la boo jàqee wooloo leen am na si xam ne kii ca jege ñu gën a mën a xettali ki ci ko sori am na ñoo xam ne mënu la xett lu dul ko jege moo waaye nag taali bi bi nga xam ne moo jàq di woo sëriñam bu fekkee ne dafa aju ci ki muy woo te rafetal ci njortam gëm ko suñu borom ci boppam moo koy wallu ci barkeb kooka comme ni mu ko waxee mu am benn ni ma ko waxee benn murid sadat fi mu njëkk ñun àgg ci murid sadat jóg ngir lu ko xett ngir ragal boromam dikk fekk benn waay boo nga xam ne dafa siiw lool nit ñi di ko ziyaare mbooloo fii nekk duñ fi jóg dara ñuy mbooloo muy dem ñu mu dikk jox ko boppam ni malade bi di joxe boppam médecin bi ñuy wax naan jébbalu dafa araam jébbal sa bopp sa moroomum doomu aadama sa moroomum mbindeef ñàkk a xam la ma ne toujours ma wax ne boo tawatee sax da jox lekk yooyu da koy jébbal sa bopp lu mu la tere doo ko def lu mu la digal ngay def mu la ne bul añ doo añ reer doo reer bul naan doo naan bu la ne sumul sa tubéy nga sumul ko léegi ki nga xam nag sa nag tawat mu di ko faj rawat nag ki taw kii faj ruux gi ku gën a foor ku gën a foor léegi euh, kii jëmm ji ñëw gëm na lool ki mu fekk si gëm na koo gëm goo xam ne gëm mënu koo weesu ndekete yoo ki mu gëm moom du dara du dara waaye gëm gi mu ko gëm ñu koy tër biiw lu mu ko sant mu def ko ànd ak rafet njort ak ñu gëm yàlla dogal ci gaa ñi nga xam ne maanaam ñi nga xam ne noonu eh, la eh, ahlu tasawuf yi ñu hiérarchisé eh, ahlu diwaan bi xutbul xaw si bi jóge kenn ki ñuy wax alwakil moo ko war a wuutu fu jógee ñaari imaamaani ñaari imaam yi kenn ci mooy dem toog place am su ko defee kenn ci awtaat yi nga xam ne ñeent la ñuy doon ñi nga xam ne ñoom noonu lañ ko waxee mooy remplacer kooku fa mu jógoon fa mu nekkoon benn place manqué fa ab gaal yi nga xam ne juróom-ñaar la ñu doon ci adduna ñu fab ca kenn teg léegi nag ñu seet ci jullit ñu baax ñi kenn koo xam ne mooy remplacer kooku waaye ñu seet wóolu fekk ki mu gëmoon moom amul solo moom ñu daal di ko yóbbu ci martaba yu kawe yooyu bu mu àggee ci martaba bu kawe boobu nag ba nga xam ne am na alfaq bokk na ci ahlul faxsil akbar bokk na ci ahlul faxsil akbar mu gis ne moom kat sëriñam bee tubaarkàlla amul solo mu daal di wëlbati jublu ci suñu borom suñu borom jëmm ji nga xam ne gannaaw wàllam moo tax ma agsi fii ma agsi ndax dama ko gënoon di ko tërbiyewu yéegal ko ci maqaama yu kawe yi suñu borom nangu ñaanam yéegal sëriñ ba ci maqaama yu kawe nga xam ne kon foofu sëriñ bi taalibe bi xettali na ko lu tax ngëm gi kon ngëm lu am solo ngëm bu paasee lu ci tegu cofeel sopp sëriñ bi asiqu fi mahabbati cheikh abad maanaam ti saali amrihi xay su waral gi ko sopp yonent bi soo xam ne dafa ne al ma'u ma'a man ahabba benn sàmm ñëw ne ko waaw Muhammad waaw kañ saa di taxaw mu ne ko loo xaroo saa ba di ko yàkkam teg di ko laaj mu ne ko man de xaroo ma ko julli bu bari xaroo ma ko eh, koor bu bari wala sarax su bari wala tur yàlla bu bari waaye nag sopp naa yàlla akub yonentam mu ne ko al ma'u ma'a man ahabba nit ku nekk ka nga sopp lañ lay booleel ngeen keroog saxaaba yi ndëkk dañ dëkk moo xam ne mësuñu koo dëkk ndax ci almar uma amul ahabba kon sopp am na solo ruux yi dañoo bëgg mbokk ruux yu sell yi dañoo bëgg mbokk maanaam seen mbokkum ruux mu sell xam ngeen ni malaayika ruux lañu te alquran dafa ne inna alladina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu allaa taxaafu wala tahzanu wa abshiru bi jannati lati kuntum tuaduna nahnu awliyaakum fi lxayati dunya wa fi laxirati malaaka yi dañuy xaritoo nit ku jub ku sell dañuy xaritoog moom mu xam ko walla mu ñàkk koo xam dañuy buy ñaan dañu naan amin te fuñ toll dañ koy ñaanal di faj ay aajoom ca la suñ borom lu ko waral xeetoo gi ñu xeetoo ci sell ci sell gi ba ci li tax ñu ne sëriñ boo ko amee nañ ko fexee roy ndax roy gi nga koy roy ba xaw a niroog moom dara ci jikkoo moo lay gën a booleeg moom moo lay gën a boole xeetoo gi xeetoo moom ba suñu borom boole la moom mooy sa sëriñ benn xeetoo la boo ko nag ba niru ko donte ci benn mi nga ne euh, niru moom dafa am kàttan ndax euh, suñu borom tabaraka wa taala turam yooyu yëpp euh, ay la ku ci am benn boo xam ne niroo nga ko moom du la lakk ak nga mën a doon tax suñu borom bu lakk ku niroog moom kon niroo lu ama am solo la bi nga xamee ne kon xutbul euh, xaws bi wala wala yu kaamil bi ca yowma alastu bi suñu borom tabaraka wa taala famee ñaari loxoom ci ni mu yàlla ci moom bu ñu dee wax ñaari loxo dangay wax ak ay doomu aadama moo tax ñu di ko wax xam ngeen ne ruux ak màdd dañoo féewoo bokkuñu dara de mënul gis roox nit ki feeg jëmm la yàpp ak deret la mënul gis malaayika mënul gis roox mënul gis lépp loo xam ne itam roox la bis bi ma ko waxoon sànq bis bu demee ba rawxaani am nag mag jismaani am bu boobaa waaw léegi ki nga xam ne dafa bokk ci ñu màgg ñoom bi suñu borom tabaraka wa taala bayee ñaari loxoom ca na mu yàlla te ñu fas mu ko suñu borom dafa amee ne ñu ngi def ndax lépp loo xalaat rek suñu borom mu niroowul ak loola wuti na ak loola yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ni ngeen waaru ci kéemaanam yi ngeen gis ak ñi ngeen xam waaye du ngeen xalaat mukk si jëmmam ndax du ngeen ko jox xaqam ni ngeen ko doon def moom war a mel dal fi ljannati wala ubaali wa haulaay fi naari wala ubaali ñii àjjana lañ jëm sama yoon ñii safara laa leen jëm sama yoon foofu nit ki daal di xalaat ne kon ci ñenn ñuy raisonné naan ah, waaw kon nit ki moom gannaaw moom suñu borom ba mu ko bindee rek daf koo jëmee safara luy luy bàkkaaram luy tooram bu def déedéet boo delloo seen suñu borom moom nekkul ci temps benn ba mu daataan def noonu gis na jëmm ji roo gi bi mu ñëwee ci àdduna ba jëmm ji li mu jëfee ba jëf jëfi safara ba mu jëf ba war a dem safara kii dem àjjana it gisoon na ko ba nopp bu mu ko daataan bind ne kii àjjana la jëm gisoon na ndax moom nekkul ci temps ci temps bu nekk la tiimadoo yëpp kon nit ki ba mu juddoogul ba nga xam ne bind na ko xam te ëpp ko ci la nga xam ne mooy doon jëm ministre mu ngi jànd moom ba mu matee ci bi ñu naan ba mu juddoo ba ni muy dundee ba ni muy jëf lépp ba keroog mu nekk ci sutura ba yow nga xam ne suul nañ ko ba mu lay fii laaj ko ba mu nekk ci lépp la jàngoon mu ne kii safara wala kii àjjana léegi bi nga xam ne nag kon dina waxoon ne euh, xub du xaw si boobu dana si Ahmad Bamba radiyallahu taala yow ma astu suñu borom ko muy ànd moom yëpp wala yu yéex xeetam moom nga xam ne dafay woote ñu wuyu ko woote boobu ak wuyu ba nit ki bu ci àdduna bu jaamoo yàlla ba sell ba àgg ca abwaaga ko gis mu mel ne démb la fàttali ko mu leer ci moom danga koy wuyu ak ba muy woote xam nga day jàlloog moo ci seen kanam ci ci kanam yi newoon ci gannaaw yi newoon ci ndeyjoor dañu ne law kushifa sirru wali la ubida secret wali bu ko feeñaloon nit jaamu ko ko ci yàlla ñu ñu xóoti xóot yu waar moo nekk foofu ñu dellu si kon rek ñu ne suñu borom digal tere Cheikh Amadou Bamba radiyallahu taala anhu dafa jaarale jaar xam ne ñu nga wala nit ñi yow bu jaar ñu bu ca jaar ñu fi ñuy tàmbalee mooy jàngu islam ba xam ko mu njëkk ndax awal ma yajibu ala mukallafi tasxiixu imaanihi na biir dumam na am aqida boo xam ne maanaam ngëm boo xam ne ngëm gii la chéré annawu ngëm gii mooy gëm mu ne képp ku aju man nga xam lu mbir diineem ba xam ko. man sama bopp warlu naa dinaa leen bindal téere yoo xam ne li ngeen war a xam lépp dana ca nekk. mu daal di taalif ci tawxiid taalif ci fiq ay téere taalif ci tasawuf ay téere leen bi ci nekk mu jaare ko ñi nga xam ne nit ki bëgg lislaamam wér ba noppi nag mu jëm ci boroomam na mu war a jaare mu xottee noonu yoon wa bi mu daataan tàmbali tërbiyee bi bind na téere tawxiid bari téere fiq bari bi nga xamee ne mu bind ci tasawuf ndax li mu bëggoon bu fi saxoon ba léegi waa Sénégal yëpp texe ndax bu fekkee ne sàkk na daara yoo xam ne dañuy tërbiyee nit ñi di di gis ñoom bon yi teqale ñu rek waa àdduna ba nga xam ne bëgg àdduna gu ëpp gu nekk seen xol bëgg daraja ju ëpp gu nekk seen xol bëgg alal gu ëpp gu nekk seen xol noonante wala ëpplante wala kañaan bu nekk seen xol ñu ber leen sàkk leen kilifa goo xam ne dafay liggéey ba wàcc as ak yéen yëpp day ay bam yëpp day maanaam ay qualité rek la am nit ki milieu boobu xam ngeen nit moom milieu bi nekk man al wasat wal muhit fi mu nekk moo koy suuf wala fii mooy tax ñu naan lu yàgg ci njaw di njaw ñooñu mu sàkk leen kilifa googu ñu nekk foo xam ne kenn du fa mooy kenn du fa wax waxi adduna kenn du fa caaxaan kenn du fa fo kenn du fa ëppalante kenn du fa wut dara leen rek di seen itte mooy nañu sete nañu àggee ci yàlla nañu xamee yàlla ni ñu xamee sëriñ bi bu ñooñu motee kenn ku ci nekk ñu yóbbu la ci béréb mboole yaak mboolooti nee na mbooloo moom itam bu ñu demee ba mat moom it kenn ku ci nekk ñu fab la yóbbu ci béréb bu yàggee réew mi daj liggéey boobu la tàmbali woon def na ca ba xam ne suñu borom wàcce na ko tabaraka wa taala mu war a ñibbi ay xew-xew yu bare ngi ci diggante boobu yoo xam ne ci ay kàddoom la jóge ak ay taamilaat ak ay seede yoo xam ne jëf yu ñu fekkee mu xew la dana gudd ndax fii dañoo limité tax dañu may dañoo prévoiroon ay laaj laaj yi li may wax bu la laajee duma xam ma wax ca dama xam hmm, waxtaane woon naa ko dañu ne mag ñi dañ wax noonu dañu muslu ci fóoru jurul gat fóoru jurul gat mooy nga xam ne bu ñu ko laajee mu xamul mu fétal wax kooku moom yoon luñ ci yàlla musal li nga xam ne nag moo waral mënuñoo gàntu ay aaya ak i xadis la alquran dafa ne inna lazina yaktumuna ma anzalna min albayinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnaasi bil kitaabi ulaa'ika yal'anuhum allahu wa yal'anuhum laa'inun ñi nga xam ne dañuy nëbb xam-xam bi nga xam ne wàcc nañ ko ci téere bi gannaaw ban ko juróomee ñu di leen ko laaj ñu bañ wala ñu war koo xam ne xam ne wuñ ko ñooñu de suñu borom dana leen rëbb rëbbeekat yépp dana leen rëbb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku nëbb benn xam-xam ci xam-xami diine ji daañu la laxaa laxaabi safara yomal xiyaam alquran dellu ne falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqqahu fi diin wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdaruna mu ñaari devoir kuréel bu nekk yàlla suñu borom ngir àdduna mag ñu def leen a bëgg loo mbay xëy leen ci wala mu sakkal leen bunt yëpp ba mu def mbay ñuy bay ñuy lakk mburu ñuy eh, aw ñuy dawal oto ñuy tabax ba nga xam ne lu nit soxla rek danga nga gis ku koy def waaye nit ki bu bëggoon a bayal boppam ba li mu bay ñor mu bojjal ko boppam toggal ko boppam ràbb yi ba ràbbal boppam yére yu muy sol ñawal boppam defaral boppam dàll yi dana doog waar suñ dara nekk cible la noonu organiser adduna ba mu mel noonu mu ngi nag lu tee kuréel bu nekk am ca bu ñuy demee fii def lii ñuy def lii mu am ca nag kuréel boo xam ne dañuy soqi ko dem jàngi lislaam muy devoir bu njëkk bu ñu jàngee ba noppi bu ñu dellusee wala nasiru qawmun idhaa raja'uu ilayhim bu ñu dellusee nañu waare nañu jàngale nañu yeete nañu leeral muy deuxième devoir bi bu fekkee dafa jàng gënoon te deful loo loolu benn warugar la def beneen warugar bi ci def war ko ba yëngal xeyaamee lu muy lay ndax suñu borom nee na du laaj ñi xamul ne lu tax xamu leen dul ba te mu laajee ñi xam est-ce que nangu woon ne nangu woon bu ñu nangoo xam ne nag te kenn ñëwul di laaj bu boobaa waaw waxtaan ñu ko ay yoon um, ndax uh, xam-xam ci boppam dafa màgg dafa yokk lool Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu laaj nañ ko ñeent fukki laaj ci benn jotaay fukkar ñett la ca tontu ci gis mu ne laa adri ci gis it mu ne xaw ma xaw ma ko ah xadis di développé di màgg ñu di ko étudier di ko dajale di ko segg di ko sellal ba imam ahmad ibn hanbal ñu laaj ko ci benn jotaay juróom benn fukki laaj laaj bu ci nekk mu tontoo xaddisani fulaan an fulaan an fulaan an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xam nga euh, léegi xam-xam dafa yokku léegi nag kon fii addunaa ngi euh, continuer di wéy doomu aadama man manam di yokk gis-gisam di yokk di yokku muy lu ci gën a bari muy yokkoo ci genn wet mu def geneen wet wetu diine bi ak wetu adduna ñaar yëpp dañu ne li wax ne masih dajjal su ñëwee benn bët lay doon day nekk ku bon ñu interprété ko ne nit ki dafa war a am ñaari bët bët bi mu xool adduna ak bi mu xool àllaaxira kon adduna bi bët bi mu koy xool farata joo xam ne bu bu ànd ak yéene jaamu yàlla la benn bët bi ngay xool àllaxira ngir nga ragal yàlla xam fi nga war a jaar ak lépp loo xam ne jëf nga ko la mu lay dikkal ëllëg ñu ne kooku nag bu ñëwee moom benn bët lay am maanaam adduna rek lay xool matérialiste fii lay doon koo xam ne moom mbirum yàlla moom waxu ci dara kon asalaamaaleykum wa wa barakaatuhu ñu seet boo xamante ni laaj yi rek loolu ci mën ah, kon kon bala dellu ci laaj yi ñu bàyyi Serigne Moustapha mu joxe ay leeral ci anglais ci suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk te dégguñu wolof. am brothers and sisters. We are going to let Serigne Moustapha Mbacke Ibn Serigne Cheikh to summarize the subject of tonight which was Cheikh Moustapha Islam. billahi min shaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen ziara di leen ndaw yàq di leen baax ñëpp xanaa dañ leen di tënkal ñële rek ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey dégg kalamaan leen lu gàtt maanaam wax leen bind leen kii te bàyyi ñu jëm ci laaj yi te laaj yi dëmale ko ci sujet bi ni mu tëddoo ñu sëñ Tuubaa ak lislaam euh, ndaxte loolu sax duñ ci dugg ndax dañuy waxtaan waaye euh, sëriñ bi dañ ko war a gën a gëstu noonu xam taxawaayam liñ ci mën a xam kenn liñ ci a xam ndax euh, loolu lañ koy faral di waxtaan bu nekkee mënuñ ko nekk waxtaan ndax mooy li fi indi maanaam mooy li nga xam ne bii xam nañu leen fi indi loolu mooy sama salam dafa taxawee dafa am taxawaay taxaw sëñ bi dafa ñëw ni moo doon damaa xamal wees naa jéem a justifier loolee mu wax kaw ay mbindam ndax bind na ko itam def naa kon loolu ñu bi sëriñ bi woote euh, ñu koy waxe fépp tur Rasulullah sallallahu dem turam dem fa daf mel ni fi ne sëriñ bi wooteem ci Sénégal yi ba tey la yemagul jàpp naa ne euh, xaadimu rasul ñu faral di wax justifié gun taxawaay moom dañ waaye ko justifié ndax dafa liggéey dañu dañ ko nattu dañu nattoon yonente bi jaar ci métit bi ci yonente bi jaare alxuraan doonoon kiimaan yonente bi moom kiimaanam daanaka boo seetee li gën muy mbindal kon dafa bari ay ay namo yu mu yu bokk yonente bi yoo xam ne nii war na ko mën a waxtaan mu justifier moom taxawaayam ngir mu taxaw en tant que Xaadimu Rasuul moom man mënees ko mënees ko brothers and sisters, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Uh, ah, the subject matter that the euh, Sheikh euh, was talking about in a, brief manner was Sheikh euh, Ahmad Bamba Islam. Uh, he did not prepare the text in that uh, he had a short notice, and therefore, uh, according to your knowledge of Islam and what you know and comprehend about Islam, maam lu wax fii tuuti ci wolof ndax dama ko wax fii ci anglais te xëy na am nañu ko déglu dama wax ne man sama jëm bopp gisaguma sëñ bi bind ni ab tarixa la yore loola dafa mel ni Cheikh Abdoulaye mës naa taxaw fii loolu ndaje yaa band yaa ngi fi man nga maa band Sëriñ Tuubaa yor mu tarixa da fetum mu ñëw fekk mu mu mu mu sox mu gàjj ko buub ko ne yoon waa ku bëgg na dem donc loolu waris na koo gën leeral murid yi xëy faw ñu ñoom sëriñ leeral comme lan mooy tarixa ak tax sëriñ bi yoru sëriñ bi nan la doonoo rasulullah sallallahu alayhi wasallam nan la ko doonoo kon loolu faaw ñu argumenté ko yaakaar naa ne gën koo leeral ndaxte bala ñuy xam dëgg-dëgg maanaam euh, jot li ku ñu war a jot li li sëriñ bi bind ba àdduna si muslim yi mën cee jot Pakistan Japon feneen ak feneen ak Indonésie ndax foofa alxuraan dem na fa sëriñ bi alxuraan dem jiwaat ak leneen donc loolu defe naa ni faaw ñu gën a leeral ci sëriñ bi taxawaayam en tant que xadimu rasul te te loolu euh, mooy tax nit ñi gën koo xam. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ah waaw jërëjëf sëriñ Moustapha li yaakaaroon di na ko ndax li mu wax ci anglais leer na rafet na jub na waxtaanu tey. kon nag bala may jàll ci laaj bi damay li nga xam ne moom lu mujj wax dama koy def muy laaj bu njëkk ñu soog dem ci laaj yi ñoom sëñ Saam ak borom xam-xam yi fi nekk wax ci Sëriñ naka la doone Xaadim Rasuul ak Xaadim Rasuul am moomu lu tax eggagul ci yeneen góor yi nga xam ne moom la fi tudd lu mel ne Pakistan lu mel ne Indonésie yow lu mel ne Inde foofu yëpp ay jullit dafa nekk te alxuraan dem na fa